min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa samaaniin ba'dal mi'a. an abdillahi bni abdirrahmaani bni abi sa'sa'a anna abaa sa'iidin al-xudriyyi radiyallahu anhu qaala lahu innii araaka tuhibbul ganama wal baadiya fa idaa kunta fi ganamika aw baadiyatika fa azzanta lissalaati farfa' sawtaka binnidaa fa innahu laa yasma'u madaa sawtil mu'azzini jinnun walaa insun walaa shay'un illaa shahida lahu yawmal qiyaamah qaala abuu sa'iidin radiyallaahu anhu sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci sunu jotaay bi ñu génn xadis bi mu mujj woon gis mu doon xadis 1034 ci suñu bunt bi di wax baabu fadlil adhan bunt bi wax ci ngëneelu nodd ñu gisoon ci xadiis lim na woon wa an muawiyata radiyallahu anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul almu'adhinuuna atwalu nnaasi a'naaqan yawma alqiyaama tey walillahi alhamdu wal minna ñu war a jël comme niñ ko yëgle woon xadis bi ci tegu mooy xadisu sayyidina wa mawlana abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu muy xadis mille trente-cinq mu ne waan abdillahi ibni abdirrahman ibni abi sa'sa'a mu ne waan abdillah mu ngi jële ci taabi'i la mooy moom du saxaaba eh, eh, muy abdallah ibn abdirrahman taabi'i la taalibi saxaaba la baayam saxaaba la muy Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a kanta Abu Sa'sa'a moom maata fil jaahiliya moom dafa faatu laata l'islam bi ñëw foofee Madinatul Munawwara bokk ci waa al-Mazini ñoom ci euh, foofu lañ bokk anna Aba Sa'id rahmatullahi radiyallahu anhuma Abdallah Aba Sa'id ki nga xam ne mooy Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu saxaaba bu siiw boobee qaala la daf koo wax waaw moom nag baa jiitlem la woon mooy Seydina Abu Sa'id moom moo doon denc yaayu Abdallah ibn Abdirahman voilà yatim la woon jirim la woon ndax bi bàyyam di génn àddina majeuragul léegi nag Seydina Abu Sa'id moo dencoon ndayam comme ni mu leere ci yenn riwaaya yi jaar ci Seydina wa Mawlana Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi mu nekkoon kon bàyyi jitlem anna Aba Sa'id al-Khudri qaala lahu dana ko inni man araaka gis naa ne seetlu naa ne yow tuhibbul ghanama wal baadiya da ngaa bëgg jur ji lool waaw ak taw gi ak àll bi fa ida kunta fi ghanamik kaay nag ma wax la benn bi gis nga boo newee ci sa jur ji sa xar yéeg sa bëy yéeg yooyu ngay sàmm aw baadiyatik wala nga nekk ca sa àll ba àll ba nag Euh, man na nekk bu nee ca àll ba mu jur jala fay newal la moom kese mu fay dem waaw na nekk tamit moom kese mu fay dem noonu ngir li nusa euh, euh, ngir nekk koo xam ne day promenade ak féexlu waaw waaw daal di jël ci yi nga xam ne moom la borom bi xéewal jaam yi waaw <laughs> dinañ ci ñëw après <laughs> am na luñ ci gisoon <laughs> Euh, mu ne kon nag loolu boo nee ci sa jur gi walla ci sa àll ba fa azanta lis nga daal di yégle mooy noddu ngir julli farfa sawtaka bin nidaa na nga yëkkati sa kàddu noddu gi ngay noddu na ko wax ca kaw a kaw a kaw a kaw waaw bul wàcce sa baat yëkkatil sa kàddu na kawe farfa yëkkatil sawtaka sa kàddu bi nidaa i ca noddu ga ngay def ndax kat yëgal ne fa innahu dëgg-dëgg laa yasma'u du dégg mukk madaa sawtil mu'azzini mooy fa porte fa njomboxtalu kàddoog aji noddu gi jinnun du ab jinne wala insun du jaagante ne ab ji ab ab ab nit wala shay'un wala dara illaa lulul ne shahida lahu biolee dina ñëw seedeel nit kookee hmm? lahu ñeel ko yawmal qiyaamati taxaw ca kanamu boroomam waaw ala soo ñépp ñépp fekk boroomam mu seede ne ah diw mii dégg naa ko muy wax kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yu nodd yi allahu akbar bésub taxawaay ba mu ne qaala Abu Sa'id sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi nga xamante ne nii ci la indi xadiis bi ci la wax lii mu ko sami'tuhu mu ne Abdallah ne ko lii maa ko dégge min rasulillahi man mii maa dégge kàddu yi ci ndawal yàlla li salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne hadis bii nag rawahu mu ne soloo ko al Bukhari di al imam al Bukhari rahmatullahi alayhi voilà kon nag laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom donga ko solo ñu la de déedéet lu jiitoon al imaamu Malik ibnu Anas imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi daal di na koy solo hadith euh, yi ci moom ak Sufyaan lay jaar eh, moom solo woon na ko ci kitaabu salaa baabu ma jaa fi nidaa'i lis salaa naka noon al imaamu Ahmad ibnu Muhammad indi na ko ñaari bërëb ci musnadu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaye naka noonu al-imaamu an-Nasaa'i solo na ko al-imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al-imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'ala moom nag ko indi ci ñetti bërëb indi na ko ci kitaabul adaan baabu raf'i sawti bin nidaa indi na ko ci kitaabu bad'il xalq baabu zikril jinni wa sawaabihim wa iqaabihim ak kitaabu tawhiid baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam al-maahiru bil qur'aan kon ali bu njëlee bu njëkk bi kitaabul adaan baabu raf'i sawti bin nidaa mu ne haddathanaa Abdullah ibn Abdullah ibn Yuusuf mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ ni Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi gis nañ ko jotaay ba lañu génn al-Misri rahmatullahi alayhi ad-Dimashqi al-Aswa'i al-Misri rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana Malik mu nekk ñu xabaar mooy Malik di Malik ibn Anas ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daar al-hijra jiitu ngiru Maliki rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Abdillah ibn Abdirahman ibn Abi Sa'sa'a al-Ansari thumma al-Mazini lii la lépp ne mais Abdirahman ibn Abdillah ibn Abdirahman ibn al-Harith ibn Abi Sa'sa'a al-Ansari al-Mazini rahmatullahi alayhi ala al-jami' moom moo ko jëlee ci mu ne an abihi mooy Abdirahman jëlee ko ci baam di Abdallah voilà wax nañ la Abdallah boobu moom. Eh, mu jëlo ko ci abdallah muy abdallah ibn eh, eh, abdirahman ibn al-Harith voilà ibn abi Sa'sa'a ibn Zayd ibn Awf ibn Mabdhul ibn Amr ibn Ghanm ibn Mazin ibn Najjar al-Ansari al-Mazini al-Madani rahimahullahu ta'ala léegi moom mi moom moo nettali nag mu Abdallah bi moom mooy taabi'i bi baayam di Abdurrahman saxaaba la woon kon niñ la ko waxee kon an abiihi kon gis nañ baayam radiyallahu ta'ala anhu euh, wa ardaama Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman annahu axbarahu moom moo ko nettali anna Abaa Sa'iid al-Xudri qaala lahu inni araaka tuhibbu al-ghanama wal-baadiya fa idaa kunta fii ghanamika aw baadiyatika fa adhanta bis-salaa fa adhanta bi fa azanta lis-salaa ci Riyaad bi fa azanta bis-salaa farfa' sawtaka bin-nidaa fa innahu laa yas laa yasma'u madaa sawti al-mu'azzini jinnun wala insun wala shay'un illaa shahida lahu yawma al-qiyaama qaala Abu Sa'iid sami'tuhu min rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam al-imaamu eh, ki nga xamante ne mooy Euh, nu mu tudd euh, Ahmad rahmatullah alayhi pour euh, nga gis li ma la waxoon sànq ne la mooy Abu Sa'id rahmatullah alayhi bàyyi jiitleem la voilà imaam Ahmad dana haddathana Sufyan mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Maymun al-Hilali rahmatullah alayhi al-Kufi thumma qaala mu ne haddathani ibn abi sa'sa'a mu ne kaw nettoo ibn abi sa'sa'a ah, an abiihi annahu qaala qaala li abu sa'id wa kaana fi hijrihi voilà mu ne abu sa'id al-khudri daf wax wa kaana fi hijrihi daa ne woon ci protection mooy ki ko doon yiir ki ko doon ndax dafa ñëwoon këram la ne woon ndax moo doon denc ki nga xam ne mooy yaayam kon nag mu ngi noonu loolu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam tamit leerale ne na ko noon al imam eh, ibnu Xuzayma it soloona xadiis bi ci ñeneen ñu dul woon gis eh, kon mu ngi noonu loolu lu am am solo la hmm? eh, léegi ginnaaw loolu kon ginnaaw taxriij bi ñu xool xadiis bi ana ban lëkkaali la am beneen jàngat ak suñu buntu bi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu nodd ñu la la lii rëy na yonent bi alayhi salaatu salaam yëgal nañu ne yoddukat bi gis nga kàddoom ko kawe muy ndond di wax ci kaw amul dara lu koy dégg waaw dara déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet te ñëw na ci yeneen yi waa yuy yuy wane shay'un boobu mooy lan waaw mooy euh, euh, euh, xam nga dane jinnun wala insun wala shay'un waaw al imaam an-Nasaa'i wax nañ la soloona ko na ko noon al imaam Abu Daawud ñoom nii lañ ko ëndee ci yoonu Yaxya euh, boo xam ne ñoom dañ koo soloo nañ bii mais soloo nañ ci yoonu euh, imaam Abu Daawud sololul bii mais na Abu Hurayra moom soloo na xadiis mel nii waaw mu ne foofu yoneen saa sallam mu ne al mu'adhdhinu yughfaru lahu mada sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yaabis gis nga noddukat bi dañ koy jéggal fa am kàddoom tollu wo yashhadu lahu te dina ko seedeel jëfam ju rafet joojee kullu rasbin lépp loo xam dafa tooy wa yaabis ak lu wow tout li am xel yeeg yi amul xel yeeg yépp ci yam waaw <clears throat> na ko al imaam al Baraa ibn Aazib comme ni ko imaam al Haafiz ibn Hajar tuddee solo na lu mel nii moom mu ngi ci al imaam ibn Sakan te imaam an-Nasaa'i solo na ko kon loolu lu ama am solo la euh, loolu dafa euh, am solo quoi kene kon yooyu yëpp la waaw mooy nit ki fa sa tollu fa noddukat bi fa toll fa baatam tollu lii yëpp lu ko dégg waaw da koy seedeel moo tax am na euh, euh, lu mu gën a yaatoo sax <coughs> al imaam ibn Xuzayma rahmatullahi alayhi mi doon wax léegi foofu dane la yasma'u sawtahu shajarun wala madarun wala xajarun wala jinnun wala insun jeex na dugal na ñëpp mu ne yoneen saa saam foofu dane noddukat bi du dégg kàddoom far kàddoom tollu sajarun garab wala madarun du caagante ne aw doj mooy banak ay xeer ak yooyu euh, mooy madar <clears throat> ahlul wabari madar mooy euh, ña dëkk ca àll ba ak ñi dëkk ci réewum taax ngam dañ koy tabax xatta yooyu tabax yooyee wala xajarun du caagante ne aw xeer wala jinnun du caagante ne li nga xam ne mooy jinne wala insun du caagante ne nit ku dégg li lu dul ne day seedeel waa ji yawmal qiyaam kon loolu rëy na ngëneelu kon noddu waaw ngëneelu bokk na fi ngëneelu noddu biñ gisoon bii weesu mooy eh, ñoom ñoo gën a gudd loos yawmal qiyaam ci nit ñi ah kon loolu gisoon nañu ko gisoon nañu yeneen saa salaam keroog bi mu ñu waxee xadiis bu njëkk bi waxuñu woon boobu exactement lan mooy ngëneel li nekk ci nodd dana rek nit ñi bu ñu ko xamoon tay bu ñu xamoon law ya'lamu an-naasu ma fi an-nidaa'i was-saffi al-awwal lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi waaw boobu waxuñu dañoo wax rek ne bu nit ñi xamoon li nekk ci nodd ak sàppe bu njëkk bi trouvé ñu lu doon ne dañuy tegoo bant dinañ ko def am nga boobu waxuñu woon exactement lan la xadiis bi ci tegu xadiis Seydina Muawiya bu mu wax ñu benn ci ngëneel yi mooy ñuy gën a gudd loos ci nit ñi yow qiyaam te waxoon nañ lool boroom xam-xam yi nañ lañ ko déggee voilà léegi mu des beneen affaire fii nag mu indil ñu beneen affaire boo xamante ne nii beneen ngëneel alhamdulillah boo xam ne moom la ngu noddu am mooy ndeke noddukat bi fa baatam toll fépp yow bu dee fa gën a sori ñay dégg fas baatam di toll na mu sori sori te ñuy dégg déggub nopp gi ñu xam wala yeneen yi nga xam ne dina àgg foofee bépp xeer wala garab wala chose bu la waxee loolu rek dalaa tuddal yooyu même bu tuddee il sa ginne ci yi rek mooy ñoom ñoo gën a tedd waaye mu teg ci wala shay'un mooy zikrul aami ba'dal xaas bi mu tuddee lu jagooli mooy nit jinne jinne ak nit après mu tudd shay mooy mu dugal lépp mooy lépp hatta oto yeeg lépp mooy lépp luy jamaadaat yi yi dul xam ne du ñu ay ay choses lépp rab yeeg lépp amul dara kaña yeeg ganaar yeeg lépp allahu akbar waaw xobu garab yeeg ñépp lay seedeel yawmal qiyam ka kanamu borom loolu du ngëneel sa way akbar <laughs> waaw jëf ju rafet loolee waaw bis ba nga xam ne ci la al ashab yi di teewe bokk na nag ci ashab yooyee mooy yi nga xam ne mooy euh, li yonent bi euh, sallallahu alayhi wa di wax euh, ci gëneel yi nga xam ne moom la nedd noddukat bi daal di tuuf allahu akbar waaw allahu akbar ha waaw billahi yawma yaqumul ashhad bés boobee bokk na ci seede yi seede nit ki jëfam ju rafet ndax seede ñaari seede am waaw boo fi defee njombe niñ lay seedele waaw <laughs> qaalu li juluudihim way li ma jey dumalay daan <laughs> qaalu antaqana ne nit ñi ëllëg dañu naan seen der yi waaye yéen lépp ne mais bi nga xam ne moo wax loolu lépp moo seede loolu am taqal moo ñu wax loo ñu seede amul traître du mbiru traître dara waaw ku nekk li nga def rek lañ seede te borom bi moom comme ne seedeel li nga seede te ñun nag moo ñu seedeloo kon seede day nekk soit ci lu baax wala ah lañ lay seedeel muy lu baax wala safaan bokk na nag noddukat bi ci ay ngëneelam yawmal qiyaam mooy lépp moo tax bi mu naan keroog ñenn ñi firi hadith Seydina Muawiya aswalu naasi anaqan te ñooy ëpp ay àndandoo mooy ñii ànd ak ñoom ngir seedeel leen ñooy bari ëllëg waaw ñoo ñépp léegi nit ñi yow imaginer dëkk bi ñu ne la madinatul munawwara yow yaay noddukat bi makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman yaay noddukat bi boo yëkkatee sa kàddu allah allahu akbar allahu akbar allah amul kenn kenn kenn kenn kenn koo xam ne dina dégg sa kàddu googee ci mbindeefu yàlla yi li nga xam ne fa haut-parleur ba fa muy dem fa mu gën a sori lépp immeuble yëpp lépp laa wax seng yeeg waaw <laughs> waaw baraak yeeg ñoo lay seedeel ëllëg ak ak rab yi waaw waaw bokk na ci li tax hadis bi ci tegu iblis bi siddi parce que bëggula seet bokk ci ñiy seedeelu jullit lu baax ëllëg moo tax buy dégg noddu ila nuudiya bi salaati adbara ash-shaytaanu wa lahu duraat non seulement day wane gannaaw mais day pete foofu yëpp waaw foroxal foofu yëpp tojal foofu yëpp yu foor yoo xam ne ñun ñoo ko du dégg waaw <laughs> waaw mais ngir lan ngir nodd mu mu pëlye nodd gi ba du ko dégg waaw kay allahu akbar kon ci gëneel gi rëy na allahu akbar moo tax yeneen tubaab yi saa saam nag wax Seydina Abu Saïd ne ko boo dee noddu ah, bo ah, eh, eh, loolu Seydina Abu Saïd wax ko Seydina Abdallah lii nag du yonent bi alayhi salaam ko waxa ah. loolu mooy li gën a dëgër mooy ida kunta fi baadiyatik inni araaka tuhibbul ghanam gis naa ne yow dangaa sopp bi wal baadiya eh, jur ji ak baadiya ak àll bi fa ida kunta fi ghanamika aw baadiyatika boo nekkee ci sa eh, eh, jur ji wala ci sa àll bi fa addanta lis salaati wala bis salaati ngay nodd ngir julli farfa sawtaka bin nida eh, fa innahu la yasma'u mada sawti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah loolu na ko seedal bésu pénc bi loolu ku ko dégg du yoneen saa salaam moo wax ca kaw inni araka tuhibbul ghanam waaw dëgg la ko mel ni al-imam al-Ghazali rahmatullah alayhi moom da koo waxe noonu comme si mbir mi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax waaw mel ni yonent alayhi salaam moo wax loolee waaw eh, naka noonu al imaam ar-Rafi'i rahmatullah alayhi comme ni imaam al-Hafiz ibn Hajar wax kene yonent alayhi salaam moo wax qaala li Abi Sa'id innaka rajulun tuhibbul xaram imaam ar-Rafi'i noonu la ko ëndee imaam al-Ghazali jiitu woon na ko ci rahmatullah alayhi naka noonu al imaam al-Qadi Husayn ak al imaam Ibn Dawud bi nga xam ne moo def sharhu al-Mukhtasar ak ñeneen imaam an-Nawawi ñëw seen gannaaw ne way lii mooy lan ñii dañoo juuma <laughs> waaw. dañoo juum non yonent bi saa saa waxu Seydina Abu Sa'id naka innaka tuhibbul baadiya non loolu du waxu yonent bi saa saa waxu yonent mooy li nga xam ne mooy fi nga xamante ne nii ca la ko waxe ne ko euh, booy noddu euh, euh, na nga yëkkati sa kàddu ndax du dégg. fa innahu la yasma'u mada sawti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shaydalu yawm al-qiyamah loolu la yoneen saa sala wax waaye innaka tuhibbul inni araka tuhibbul ghanama wal baadiya loolu moom yonent bay saa saa wax ko Seydina Abu Sa'id waaw kon nag loolu la léegi soo ko ñëlee liñ dégg euh, ñoom fiñ ko teg dañu ne bon comme que Seydina Abu Sa'id dafa wax xadis ba mu jeex euh, euh, Seydina Abdallah ibn Abi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa mu ne bi mu waxee xadiis bi dana qaala Abu Sa'id sami'tu min rasulillah dégg naa lii ma la wax ci yeneen dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam léegi ñu lay dégg ci ne kon mooy ca daal deen wax ja inni araaka tuhibbul ghanama kon loolu ba ni mu jeexe ba illaa shahida lahu yawm al kon loolu la ne yoneen sallallahu alayhi ko wax loolu nag euh, mooy li nga xam ne du lu feeñ de waaw <laughs> loolu <laughs> du lu feeñ ndax al imaam ibnu Xuzayma comme l'imam al-Haafiz ibnu wax nee moom da koo soloo ci riwaaya ibnu Uyayna ci kaddu yii da ne qaala Abu Sa'id Abu Sa'id da ne radiyallahu anhu idaa kunta daf maa wax man Abdallah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa ne ma idaa kunta fil bawaadi farfa' sawtaka bin nidaa fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yasma'u madaa sawtil mu'adhdhini jinnun wala insun wala shay'un illaa shahida lahu yawmal qiyaamah kon kay leer na nee na Seydina Abu Sa'id dane ma yow <coughs> boo nekkee ci sa àll yi ci àll bi na nga yëkkati sa kàddu booy booy nodd ndax man Abu Sa'id dégg naa yonent bi alay saa mu wax lan la wax est-ce que dana ko inni araaka tuhibbuna non la yasma'u du dégg mukk waaw mada fa njomboxtalu kàddook noddukat bi dara du ko dégg jinne walla nit hmm? wala dara lu dul ne yawmal qiyaam dina ko seedeel xam ne kon lii li gën a dëgër mooy kene yonent bay saa saam li mu wax mooy lii mais waxul ne inni araka tuhibbul ghanam waxu ko Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kon euh, te tamit imaam al Yahya al-Qattan soloo na ko euh, jëla ko ci imaamu Malik ci kaddu yi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha farfa sawtaka boo noddee na nga yékkati sa kàddu ci kaw fa innahu la yasma'u nga gis ñi foofu booy ida azdamta bi dugg na waaw mais inni araaka tuhibbul ba al ghanama wal baadiya kàddu googu moo bokkul ci wax yonent ci alayhi wasallam waxu koon sayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu waaw kon loolu day wane ci waxu sayna Abu Sa'id la yem wallahu ta'ala alam hadith bi leneen lañ ci jàng mooy kon dañuy yoonal nit ki même bu dee moom kese moo nekk muy nodd waaw te amul ñu ne non parce que ñenn ñi dañ ne bon boobu mooy bu dee dafa njort ne dina am ñu ko fekk si dina am mbooloo mu nodd sinon bu mu ko def waaye loolu lépp hadis bi day dàq loolu hadis bi li muy wane mooy parce que ki nekk ci kaw gi kaw gi en général surtout ci jur gi ci àll bi kooku moom kese la du day njortu que ne bon amaana bu ma noddee am ñu ma fekk ci ñu julli mbooloo déedéet te tamit mooy li nga xam ne mooy euh, tax tax bi naa Abu Saïd wax ne ko li tax ma ne la yëkkatil sa kàddu mooy ndax du la dégg du dégg fa sa njomboxtalu kàddu ginne wala nit wala xeer wala madar wala yooyu yépp lu dul ne bés yawmal qiyaam dañ lay seedeel kon loolu di wane ngëneelu nit ki même bu dee moom kese nekk mu daal di nodd waaye bu dee nag daa nekk euh, foo xam ne euh, ci dëkk bi la. dëgg la boolu it yoonal nañ ci mu nodd waaye bu mu yëkkati kàddoog yenn yëkkati yoo xam ne ñenn ñi day am confusion ak que ne nodd jàkka ji loolu tamit dañ ci dafa jar a bàyyi xela ah. voilà bu mu ko def ngir mu ba mu indi confusion waaye moom kantaan nodd bala ngaa julli même boo newul ci jàkka lool lu ñu yoonal la te lii da koy wone hadis bii da koy wane parce que waa ji nekk ci kaw gi moom de toute façon euh, kooku moom euh, <laughs> waaw lu euh, nekkul di xaari mbooloo foofu waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi même bu yaakaarul ne am na kuy ñëw di fekke ci julli ji ñeneen loolu mën na koo def waaw waaw waaw bu dee ne mbooloo moomu daal dina koy rëcc comme li imaam al-Hafiz Ibn wax waaye am na leneen loo xam ne du ko rëcc mooy seede gi nga xam ne moom la ko lépp lu dégg kàddoom di seedeel yawmal qiyaam kon loolu lu rëy la bu ñu ko sàggane waaye bokk na ci li nga xam ne lañuy jàng ci xadiis bi mooy euh, soppu bon que ne dem di dëkk ci àll bi voilà nga ne ma bon Abu Darda waxoon na euh, Ma'dan way xaka yaa Ma'dan <laughs> waaw mooy pa euh, ñu ne la bon Ma'dan foofook lii teeg xantal bi lenn la maa daan Ma'dan dane moom dafa dem dëkk da ko fan nga dëkk mu ne ko man damaa dëkk ci bi village bi mais ci soriwul Hims quoi dëkk bu mag bi mu ne ko ah moytul wax ko lam ko waxoon alors que fii mooy waa ji demul dëkk fa mooy kaw gi euh, sàmmkat bi est-ce que day dem sanc foofu non sanc fa day dem ci àll bi sàmm bi ñëwaat mais waxuñu la village bu kenn dëkk ci village daa baaxul waxuñu la loola ah. ah non lu <laughs> dégg ne ah ah saa yow looy wax ni ñu ne la xanaa xamoo loolu gisoon nañ ko hadis bi Sayyidatu Aisha doon wax naan inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ala ar-rifqi ma la yu'ti ala al-'unf wa ma la yu'ti ala ma siwa hadis boobu noonu bañ koy gis waxoon nañ la lan moo tax yonent bi saa saa wax ko inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana mooy Seydina euh, dane euh, euh, taabee bi dane damaa laaj Seydina Sayyidatu Aisha ci génn dem ci àll bi quoi léeg-léeg dem promener wu def siyaaxa gu ndaw dem ci àll bi eh, daal di fay nekk quelque fii ñëwaat léegi mu ne ko yonent saa salaam da doon na ko def léeg lee mu demoon mu ne benn bis da doon waaj a dem léegi mu jox ma ci gëléem yi gëléemu zakaat yi boo xam ne kenn daal di ko woon eh, eh, kii quoi dressé voilà mooy gëléem gi kii wagul woon mokkul woon mokkul. léegi mu jafee manœuvre lool way Sayyidatu Aïsha après Sayyidatu Aïsha di xëcc ka dem lool yoneen saa sa lima ko maa leen ittaqillah ya Aïsha ragalal yàlla Aïsha <laughs> te nga def ndànk waaw inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana waaw <laughs> waaw da ak dal ak teey du nekk ci dara te inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fi amri te borom bi daa nekk ku dal ku teey bëgg ak dalu teey ci lépp waaw kon <laughs> boobu mooy yeneen si comme ci àll bi noonu mu ko yeneen demoon fa benn bés dayir doon nañ fa dem mu joxaal mu jox mu benn gëléem mais gëléem gi naqaree lool ma koy xëcc lu ne <laughs> kon loolu yëpp day wane ne dem kenn di teengal naan way gars yi gis ay groupe de xarit yoo xam ne bëggante te yàlla tax ñu dem ci àll bi voilà def benn sortie foo xamante ne nii génn ville bi voilà bu dee fële génn Médina dem ci àll bi noonu wala jóge Ndakaaru hmm, daal di dem ci àll bi benn samedi nii voilà après midi bi yëpp ñeen passé foo après ñëwaat ñooñu nañ ci teewlu ne ñoo ngi doxal sunna ñu ngi ci ay darajaat yu kawe kawe kawe kawe waaw lekk fa lu ñu am def seen sortie yóbbaale seeni merguez seeni poulet rôti seeni nangam seeni jën méchoui nangam ak yooyu yëpp seeni ndox ak naan waaye buñ demee voilà fàttalante ci seen wàllu diine fii xoolaale àll bi découvrir ay li nga xamante ne mooy animaux yi bu dee am na parc foofu nangam ak nangam voilà loolu ta amul benn jaxasoo góor ak jigéen voilà même bu dee ànd nañ ay groupe de góor ak jigéen lañ ku nekk ñuy respecté ku nekk seen jeex na où voilà yooyu yëpp daa nekk loo xamante ne lu dagan la d'ailleurs bu dee da nga ne man ah Sayyidatu Aisha nee na saa sam léeg-léeg da doon dem ci baadiya bi waaw da doon ci àll bi noonu euh, yooyu ma ma ma teewlu ci loolu ngir ko yow waxuma la da ngay def daa dagan kese mais yaa ngi sunna voilà kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne lu ama am solo la bu ñu fi nekk di mettital affaire yi ba jàpp ne voilà mooy de ñu naan gars yi ñoo tubaab bu ñu nee nii rek ñu ne ñu ngi sorti quoi ça waaye arrête <laughs> waaw bàyyi li ngay liggéey sa waay bàyyi gars yi ñu ñu ñu fiixu quoi afalam yasiru fil ard bàyyi leen borom bi nee ndax du ngeen dox ci kaw suuf bàyyi leen ñu dox dem découvrir leneen lu dul ville bi nga xam ne pollution wak ke pin pin ak klaxon nangam kesee fi am bàyyi gars yi ñu dem way loolu lépp daa nekk loo xamante ni ni soo yi loolu du fam sama soo yi waaw waaw waaw waaw te tamit boo fa demee mu boo demee tamit di dëkk ci àll bi nga bañ a nekk koo xam ne yow xam-xam rien waaw parce que en général euh, àll bi en général euh, doonu ñoon am xam-xam ya doonu foon ne parce que xam-xam yi ci ville yi téere yi boroom xam-xam yi ñëw bari ci àll bi foofu lañ doon ne yow nag boo fay dem na nga yoraale dara ci xam-xam boo xamante ne dina tax bépp euh, nga sa diine euh, nga mën a niitlu ba xam yi nga war a def ak yi nga xam ne alhamdulilah boo gisee ñoo mën a dimbali ci sa xam-xam boobu nga dimbali leen mais doo toog noonu kese di xoole déet wallahu taala alam kon loolu lu ama am solo la kon euh, loolu kon bokk na ci ngëneelu lii te tamit dañ see gis Seydina Abu Sa'id ni mu doxale comme ni Seydina Muawiya doxale woon bi wees radiyallahu anhuma mooy këli daa ñëw noddukat bi daa ñëw di ko ngir julli mu wax ko man di dégg naa leen saa salaam mu wax lii te ne noddukat yi ñooy gën a gudd loos ci nit yawmal qiyaam kii mu gis waa ji bëgg li nga xam ne mooy jur gi ak li nga xam ne mooy àll bi mu ne ko ah gis naa ne yow li da bëgg jur gi ak àll bi léegi boo fa demee booy noddu nag na nga yëkkati sa kaddu waaw ndax kenn dégg sa noddu léegi sa kaddu fam tollu nit wala jinne wala dara lu dul ne dina la seedeel yawmal qiyaam kon mooy jàngalekat boo gisee occasion nit koo xam ne daa nekk ci lu baax di def loo xam ne wala lu dagan nga xam ci lenn loo xamante ni ci njàngale bi saa salaam loo xam ne day rafet lool wala am na lu mu digle ci ñi bëgg lool nañ koy sàmmonteel bu ko defee seen def boobu ñuy def gin leen a yokk ci seen côté yàlla nga xamal leen ko voilà loolu dafa am solo moom la Seydina wa Mawlana Abu Sa'id daal def nii kon ci kaw nii ñu daal di yem nii ci jotaay bii di ñëw ñu daal di jël xadiis bi ci tegu te mooy léegi nag comme que xew. bu dee ne sa sa kaddu toll fa mu gudd gudd ku ko dégg da lay seedeel léegi nag iblis bu ko déggee ananuma doxale mu yées mi nga xam ne noonu doomu aadama bi la ah, waaye xatta jinne yi nga xam ne ñu baax lañ sax moom am seen noon la moom naka nan laa doxale te wax nañ ko sànq loolu la xadiis boobu nag la imaam leen di jataay bii di ñëw beneen ngëneelu li nga xam ne mooy noddu